kon al imam alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci hadis bi nga xam ne mooy huit cent sept mu ne waan aliyin radi allahu taala anhu annahu qaal ra'aytu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam axada hariran faj'alahu fi yaminihi wa dahaban faj'alahu fi shimalihi thumma qaal inna haadayni xaraamun ala dukuuri ummati rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'ala bi isnaadin hasan kon al imaamu al haafidu nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu jeexalee hadis sayyidina anas 807 mu indi hadis 800 non 806 807 muy hadis bi nga xam ne bu sayyidina ali asadullahi al ghaalibi ibn abi taalib amiirul mu'miniin mu ne waan aliyin mu ngi jëlëj saydna ali radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan ci moom annahu qaala nee na ra'aytu man de gis naa rasulallahi ndawal yàlla li gis naa de ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama gis naa ko axada xari mu daal di jël li nga xam ne mooy sooy fa ja'alahu fi yaminihi bi ko jëlee mu daal di koy teg yërëb sooy teg ko ci ndejooram loxo ndejooram wa zahaban jël or fa ja'alahu mu teg ko fi shimalihi ci loxo càmmoñam summa ginnaaw gi moom yonent bi alayhi salaam qaala mu teg ki ne inna haazayni wan ko saxaaba yi wan ko en tout cas Seydina Ali gis na ko ne ko wan leen inna haadayni gis ngeen ñaar yi gis ngeen ñaar yi xaraamun dafa xaraam ala zukuri ummati ci sama góori xeet mooy sooy ak or dafa xaraam ngir sama góori xeet mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko Abu Daawuda waaw al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk mooy est-ce moom dong ko solo ñu ne la al imaamu an solo na ko na ko noon al imaamu Ibnu Maaja ah solo nañu hadis bii nii ah, kon loolu lu amaam solo la léegi nag ah ginnaaw lii bon. bon al imaamu kii euh, nu mu tudd Ahmad li mu soloo xaw na niroog moom waaw xaw na niroog moom waaye comme nii nii nga xam ne moom la ko al imaam Abu Dawud soloo loolu moom la indiwul waaw kon nag léegi al imaamu Abu Dawud rahimahullah non imaam Ahmad soloo na ko kay si. solo na ko eh, parce que ci musnadu Ali ibn Abi Talib bi mu ne haddathana Hajjaj qala haddathana Layth ah, qala haddathani Yazid ibn Abi Habib an Abi Sa'bah an rajulin min Hamadan yuqalu lahu Abu Aflah an ibn eh, Zurayr annahu sami'a Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yaqul inna nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam akhadha hariran fa ja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban fa ja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadhayni haramun ala dhukuri ummati way imam ahmad solo na ko <laughs> waaw <laughs> seen sëriñ <laughs> kon léegi al imam abu dawud nan la ko solo al imam abu dawud as-sijistani rahimahullah mu ko ni kitabul libas babul hariri lin nisa waaw buntu sooy ngir jigéen mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne nettali na Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana al-Layth ah, mu ne ki ñu nettali moo al-Layth gis na fee ci Imam Ahmad Layth la muy al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri al-Faqih xarit imaamu Malik rahmatullah alayhima an Yazid ibn Abi Habib mu jële ci Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi Abu Raja al-Misri rahimahullahu taala nabi aflah alhamadani moom la wax fële naan an rajulin boo xam ne bu ñu naan aflah mu abi aflah muy abu aflah alhamadani yu moom nag noonu lañ ko xamee almisri yu rahmatullahi alayhi borom alxaafi taqrib at-tahdhib nee na maqbul mooy ku ñuy nangooy waxam la bu amee ku ko appuyé an abdillah ibn zurayr moo ko jëli abdillah ibn zurayr di abdillah ibn zurayr al-ghafiqi al-misri rahimahullah Ah, ah, ah, imaam al-Hafiz wax na ci Taqrib at-Tahdhib mu ne siqatun rumiya bit-tashayyu' ku dëgër la waaye jame nañ ko li nga xam ne mooy nekk ak chiit ah annahu sami'a mooy yaani mu ne mu ngi ci jublu imaam Abu Dawud Dawud al-Ghafiqi muy Abdallah ibn Zurayr al-Ghafiqi rahimahullah annahu sami'a Ali ibn Abi Talib mu ne dégg na Ali ibn Abi Talib Abu Talib nu tuddoon <laughs> Abu Taalib ka xam nga ne dàkkantal Abdu Manaaf Abdu Manaaf la tuddoon waaw ibn Abdil Muttalib Shayba Abdul Muttalib tuddoon <laughs> ibn Haashim ah, Amr ibn Abdi Manaaf Haashim <laughs> nu tuddoon Amr ibn Abdi Manaaf ibn Qusay ah, Zayd ibn Kilaab <laughs> en tout cas Abul Hasan Sayyidina Ali anhu wala Abul Hasan wal Husayn Abu Turab sawaay radiyallahu anhu mi nga xam ne moom sawaay kenn du laaj mooy kan booy laaj rek yow moom dix-huitième étage lañ lay lañ lay génnee moom <laughs> non moom moom fa lañ lay fa lañ lay yoor waaw kon nag annahu sami'a Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yaqul inna nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam akhadha harira faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadhayni haramun ala dhukuri ummati léegi xool leen xool la imaam Ibn Majah rahimahullah ni mu ko solowee ndax imaam Ibn Majah daa am lu mu yokk loo xamante ne riwaayam lu ama ama ama am zo de de nga xam ne imaam Abu Dawud mi indiwu ko waaw boo ko defee mbir yi leer dina am solo ah al imaam Ibn Maaja rahimahullahu taala moom mu ne kitaabul libaas baabu libsil hariiri wa dhahabi linnisaa voilà ci téereb col buntu bi wax sol sooy ak or ngir ñi nga xam ne ñooy nisaa yi ngi faan yi di jigéen ñi mu ne haddathana Abu Bakr kan mooy Abu Bakr Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba <laughs> nañ gis sànq fële ci hadis bële qaala mu ne haddathana Abdurrahim ibn Sulayman mu jële ci Abdurrahim ibn Sulayman al-Kinaniyu al-Kinaniyu Abu Ali ñi at-Ta'iyu ñi ne at-Ta'i la ar-Razi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn Ishaq moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ah, borom ah, siira bi rahimahullah sëriñ wa ahlu siyar nekkoon Medina après mu daal di nekk Baghdad ah, rahimahullah an Yazid ibn Abi Habib gis nañ ko sànq an Abdul Aziz ibn Abi Sa'ba gis nañ ko sànq al-Misri rahimahullahu ta'ala an abi al-Aslah al-Hamdani gis nga an Abdullah ibn Zurayn al-Ghafiqi sami'tuhu yaqulu sami'tu Ali ibn Abi Talib yaqulu radiyallahu anhu akhadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hariran bi shimalihi wa dhahaban bi yaminihi thumma rafa'a bihima yadayhi fa qala inna hadhayni haramun ala dhuhuri ummati halun li inasihim voilà alhamdulillah riwaaya bi lii la indi mooy xillun bi ok ok ok ok ok <laughs> moom bi lii la imaam Abu ah, Ibn Maaja riwaayam bi indi gëne xam nga <clears throat> ah, yeeda na rek ba mu jëlee <clears throat> sooy def ko ci ndejooram jël or def ko ci càmmoñam ne ñaar yi dañoo xaraam ci samay góoru xeet bu yemoon foofu nga ne boo loolu euh, kii bi nu mu tudd yeneen xadiis yi comme Seydina Omar yi ñu gisoon ñoom Seydina Ali mooy Seydina Abdallah ibn Omar moo ko nettali xew ak Ali ci boppam nettali boppam ne man yoneen saa sallam daf maa may <laughs> yónni ab xarir ma sol ko ah, sooy bi ba sol ko mu may xool xool yoo xam ne ba ma jàng xam ne daa mex yoneen saa ne ma joxuma la ko ngir nga sol ko ngir nga jox ko da séddale ko sa sa soxna yee tax sa jigéen ñi Seydina Usaama na ko noonu Seydina Omar gisoon nañ loolu leeraloon na ne jigéen dagan na ci moom waaye bii tamit bu ñëw ne buñ yemoon ci inna haadayni ñaari xaraamun ala zukuri ummati waaw mooy lëkkaali ma guntuddee nekkaali nii de baabu tahrimi libaasil xariir ala rijaal ah waaye wa jawaazi libaasi lin nisaa possibilité ah, ah, xaraam gu mu xaraam di sol sooy ngir jigéen ñi ngir góor ñi waaye li mu dagan te mu man koo sol ñi xam ne mooy jigéen ñi bu yemoon ci hadis bi imaamu yu indi version bi ko imaam Abu Dawud solo bi ak sëriñam al imaamu Ahmad jiitu woon ko ci rahmatullah alayhima kene ñaar yii de dañoo xaraam sama góori xeet man nga ne moo mafhum bi mooy liñ ciy dégg kon bu dee dagan na dafa xaraam ba góoru xeet bi kon mooy jigéen ñi dugalu leen ci kon loolu li tax yeneen saa salaam préciser ne góor ñi la xaraam kon jigéen ñi kon dañ ciy dégg ne ñoom daa dagan waaye riwaaya imaam Ibn Maaja bi nag leeral mbir ne Seydina Ali ne noo yemul foofu yeneen saa saam dana inna haadayni ñaar yi xaraamun ala dhukuri ummati ñaar yi dañoo xaraam ngir sama góor xeet waaye xillun dagan li inaasihim ñeel ñi nga xam ne ñooy seen jigéen ñi kon nag lii ak buntu bi moom mooy xadiis bi daa leer nañ di wane ne kon sooy dagan na ngir jigéen ñi ñëw amul benn restriction boo xamante ne moom lañ laa jaa teg kon mu ngi noonu ah ah te lii tegtal la bu rëy rëy rëy rëy rëy rëy pour waa jamaahir comme niñ ko gise woon ne ginnaaw bi ñuy gis masalay yi eh, ñi nga xam ne te mooy ñëpp ci boroom xam-xam yi te moom la la imaamu Nawawi ne lool ijmaa sax daa mujj am waaw wuute yu njëkk ya amoon naan xariir dafa xaraam ci góor ak jigéen voilà te ñu koy nettali Seydina lool moo nekkoon mazhabu Ibn Zubayr waxoon nañ la ba ñuy njëkk a gis masala ca hadiisu Seydina Hudayfa ba gaa Ummu Salama te lool kii moo ko wax euh, euh, al imaam al Maaziri noonu al Maaziri en tout cas kenn ci Maliki yooyu sara Sahih imaam Muslim moom moo ko wax doo doon toxal loolu al imaam al Haafiz jële woon ko ci moom këne solo nañ ko tamit Seydina Ali këne dañoo joyal xaraam gi ci góor ak ci jigéen yépp waaye loolu yooyu yëpp dëgërul Seydina Ali ya nii te gis nañ keroog li nga xam ne loolu la kii woon li dëgër daal mooy Seydina Abdallah ibn Zubayr moom dëgër na ke ne loolu moom moom ci moom moom daa jàpp jàppoon dafa xaram ndax xadiis Seydina Omar tafattale woon nañ la ko ca xadiis bi ñu génn sànq léegi mooy Seydina al imam an-Nawawi rahimahullah ne loolu ijma dafa am après loolu amatul kenn mooy euh, que ne consensus des borom xam-xam que sooy dafa xaram ci góor ñi dagan ci jigéen ñi ba mu des li nga xam ne moom lañ gis ci xadiis bi ñu génn sànq li ci yonent saa salaam permettre ñaari baaraam wala ñetti lu toll ni ñetti baaraam wala ñeent kiir boroode ko wala wëral ko ci euh, marché ak loolu li mën naa nekk maa daama doo dépassé loolu kon loolu tamit la nekk loo xam ne lu ama am solo la waaw loolu lu ama am solo la kon ginnaaw bi nga xamante ne moom lañu gis lii kon loolu mooy hadis bi moom dalil la ci ñoom waaw dalil la luy wane ijmaa boobu li tax mu fasu mooy yii waxoon naa la moo gi li gën a dëgër dafa xaraam eh, eh, eh, ci góor ñi waaye dagan ci jigéen ñi léegi nag mu des ñoo ñoo nga xam ne ñooy jamaa jamaahir waxoon nañ la seen biir après nag ñu wute ñoom imaam Abu Yusuf ak imaam Shafi'i jàpp ne du mutlaqana mooy képp koo xam ne am na lu la dal comme li daloon Sayyidina Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam ak Abdurrahman ibn Awf yow da ngay mën a radiyallahu anhuma da ngay mën a sol loolee waaye boo am na leneen loo xam ne imaamu Nawawi doon na ko tudd te loolu bon loolu ça va avec mooy koo xamante ni noon bi dafa ñëw quoi di songu réew jullit ñi mu génn war a dem ci xare bi waaye amul dara lu mu sol lu sooy loolu darura la waaw <laughs> kooku moom yata'ayyanu lubsuhu day ràññee ko mu sol sooy bu boobaa ndax loolu rek la am ah, du dem def yaramu neen dugg ci biir noon yi noonu ci biir nit ñi noonu day sol sooy ndax moom la am te waxoon nañ imaamu Tabari nee na loolu moom en plus day tiitalaale sax noon yi buñ gisee yooyu te tamit mooy protéger ci euh, jamu noon yeeg yooyu waaye loolu loolu yëpp darura la waaw loolu lépp ci darura gi lay dugg kon ñu gis ne kon hadith bi moom dafa gën a leeral ci li nga xam ne moom laal imam intitulé tuddee bunt bi daganuk li nga xam ne xaraamu sol sooy ci góor ñi yeneen saa salaam Seydina Ali wax ñu ci leer na yeneen saa salaam moo naka noonu genre voilà muy or tamit noonu la <laughs> waaw te loolu euh, c'est la même chose tamit góor du am ay takkaay ñu naan góor goo xamante ne daa am ay takkaay wala iyaadu billah sëriñ la waaye ay ay chaîne or lay sol sol noir fii même di sol di di dajji di yor dajji nga am benn su ngom wala iyaadu billah nit ñi di ko bakkoo di ko photo di ko teg seen kër yi seen oto yi wala billah wal iyaadu billah wal iyaadu billah kon nag loolu lu ama am solo la quoi te lu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a ngoogu waaw léegi nag mu am loo xam ne tuut ma fàtte ko mooy waa léegi zukuur bii mu wax mais xale yi ci lañu walla déet ah <laughs> parce tamit wax ji yëpp loolu la ah. wax ji yëpp c'est ça mooy waa léegi est-ce est xale yi ci lañu xale yu góor yi lañ lay wax loolu eh, boroom xam-xam yi nag daal di am benn wute bu ndaw foofu waaw am wute bu ndaw foofu am ñu ne sii ci lañu kay kan moo leen ci génne dukuur kay jeex na biñ ne dukuur mooy xale bi amul que ne ñoo c'est que xale bi kiiwul quoi non c'est que xale bi benn affaire la mooy moom amul euh, kii euh, amul amul amul amul amul mooy majeurul comme que majeurul kon garaawul dañ naa na mukk après bu majeurul nag kak koy solal day bàkkaar <laughs> waaw xam nga xam nga euh, ñoom imaamu Shafi'i yi Shafi'i yi rahmatullah ci seen biir ñoom ñoom ay wax yu wute am ñu ne dafa xaram am ñu ne man naa nekk bu dee ne ci kii nu mu tudd euh, jour de fête waaw bu dee jour de fête may nañu ki nga xamante ne mooy euh, kii bi Euh, nu mu tudd may nañu euh, ki nga xam ne lii la euh, gone ñu leen di solal loolu ndax jour de fête la bésu fête iid yi ñu leen di solal xariir voilà am ñu ne non même di leen ko solal sax loolu war naa man a nekk ndax ñoom du amuñu taklif ñeneen ñi dañ koo xaraamal te loolu mooy li diggante dëgër parce que zukuur bi ñoom dugg nañu léegi même bu dee ne xale bi bu dee moo dem solal ko moom amul bàkkaar parce que rufi al yeneen saa salaam nee na dañoo yëkkati li nga xamante ne nii mooy euh, bindal li nga xamante ne nii mooy euh, ala euh, xalima gi di bindal ay bàkkaar gone yi lool dañ ko leen koo yëkkatil waaw ani sob yi ci gone gi xatta yaxtalim ba ni nga xam ne noonu lay noonu lay majeur noonu lay génte noonu lay nekke majeur sinon bu boobaa moom kenn du ko bindal bàkkaar waaye ka ko solal day am bàkkaar voilà waaw ka ko solal moom moom moom majeur la waaw moom moom moom moom moom moom moom moom day am bakkaar parce que lii yaa ko solal waaw loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala waaw kon loolu lu ama am solo la quoi parce que xaraamun li zukuri ummati loolu góor jigéen xale yi it ci lañu voilà te tamit beneen affaire bu bu mu ngi ci même bu dee ci Shafi'i Imam An-Nawawi mu ngi naan bon. loolu de suñu mazhab am na ñoo xam ne euh, euh, bon moom daa xaw a jeng ci man ak nekkam ci feet yeeg yooyu mais loolu problème bi mooy lan mooy gone gi day euh, yéen a ngi koy miinal loo xamante ne ni baaxu en tout cas bu dañ ko koy tere waaw yeneen saa saam tere na li gën mooy ñu sori ko te loolu mooy li ràññee parce que ñépp xam nañ ne gone boo koy yar bu nekkee gone ngay tàmbali waaw da ngay tàmbali bi nekkee gone. boo bàyyee ba mu nekk mag nga bëgg tàmbali boobu beneen problème lay am waaw beneen problème mooy ñëw lu tax parce que problème bi mooy dafa miinal ngeen ko loo xamante ne baaxul woon waaw <laughs> waaw miinal ngeen ko ko yéen a ko koy miinal léegi nag bu màggee noonu benn bés yow ngeen ne ko léegi nag dootoo ko sol loolu Iblis man na caa jaar ak bakkanam mu mu koy def bu la gisul di ko respecté bu la gisee di ko respecté mais bu la gisul def ko parce que yéen commune kon loolu yëpp dafa am solo quoi voilà léegi am na euh, lu ma euh, bëggoon lu ma naroon a fàtte ci côté masala bañ jóge woon fële ci li ñu permettre ci euh, ci ci ci ci ci ci sooy ci góor ñi wax naa la li gën a dëgër mooy insha allahu taala mooy fekk dépassé wul ñeenti baaraam loolu mën nañ koo may nit ki loo xam ne alam lay doon waaw mooy loo xamante nii. Euh, euh, mooy lu ñuy boroode la te loolu la jële nañ ko wax jooju noonu ñu ne loolu al imaam Abu Hanifa rahimahullah moom loolu la dëgëral ne loolu amul benn problème bu dee ne lu ñuy boroode la lu ñuy def ci kaw yére bi noonu loo xamante ne nii euh, du dépassé day mat ñeenti baaraam wala lu ko gën a suufe waaw léegi nag kanta kii nu mu tudd al imaam al al te loolu mooy li nga xamante ne mooy imaamu Nawawi bi mu ko tuddee dana mooy mazhabul jumhur loolu mooy mazhabul jumhur waaye mu ne jële nañ ci imaamu Malik loo xamante ne nii mooy dana déedéet même loolu noonu daganul waaw même loolu noonu daganul am ñoo xamante ne nii euh, bon lenn ci Malik yi rahmatullah alayhim ñu ne loolu dagan na te amul benn luñ ci luñ ciy tënk ci ñeenti baaraam ak yooyu waaye loolu ah Euh, euh, euh, <laughs> loolu moom hadith yi dañoo wane ne déedéet am na nag taqdir ah waaw que bu ba même bu dee bu dee même bu dee rëy na sax garaawul bu ko dépassé waaye loolu moom dëgërul waaw kanta kële nu mu tudd al imam Shawkaani rahimahullah dane man moom gëw ma ne imaamu Maalik gëw ma ne loolu ndax sax na ci moom quoi kene daa tere lii lii hadith yi wax mu leer moom gëw man loolu ma ne <laughs> loolu wiir na ci moom quoi loolu moom man man imaamu Shawkaani gëw ma ko parce que soit rek ñu ne imaamu Maalik hadith bi da koo joxewul wala loolu mu ne man moom gëw ma loolu waaw <laughs> waaw tere euh, alam yi nga boroode ci wàllu sooy ci lu ñu joyal loolu moom dëgg la jële nañ ko ci al-Hasan ibn Yasaar ak ibn Sirin waaye ne imaamu Maalik da koo tere loolu man gëw ma ko waaw loolu man moom ma Shawkaani gëw waaw kon daal en tout cas loolu lu ñu naroon a fàtte kon euh, insha allahu taala li nga xam ne moo gën a dëgër ci wax yi mooy affaire bi lenn la mooy que li nga xamante ni mooy euh, sooy ak euh, or or moom waxoon nañ ko li nga xam ne mooy bëñu or comme yu mel noon ak bakkanu or ci koo xamante ne daa am problème comme na nga xamante ne noonu lay leen saa saam permettre woon permettre woon ka nga xam ne saxaab ba nga xam ne yow ma buxaas dañ koo gaañoon bakkan bi daal di kii quoi deñ am problème bu mag yoneen saa sam permettre ñu defal ko bakkanu or waaw ak li ñu permettre ci ba ñu or lu dul yooyu moom euh, euh, man da nekk kantaa ta taxattum bis dahabi loolu saa nee na loolu moo tax gisoon nañ ne waa ji lan moo tax ma gis nga sol loo xamante ne nii euh, yére waa sawara nekk sa kaw ak yooyu ak dahab loolu dafa xaram waaye fitbal walu mën naa nekk bu dee du dépasser six grammes loolu taxawoon nañ ci ci wàllu yooyu kanta ci li nga xamante ne mooy az-zahab mooy dafa xaraam ba mu def yiñ la wax nii ci bakkanu or ak yi nga xam ne ñooy yu mel noo ne eh, wallahu taala aalam alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci hadis huit cent huit cent huit waaw mu ne wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala hurrima libaasul hariiri waz-zahabi ala dhukuuri ummatii wa uhilla li-inaasihim rawaahu at-tirmidhi rahimahullahu ta'aala wa qaala hadiithun hasanun sahiih kon al-imaamu an-nawawi ginnaaw biñ paree ci xadis Seydina Ali bee mu indiwaat beneen xadis boo xam ne day dëgëral di wane li tax mu ne tudde bunt bi noon ah xaraamuk sol xariir ci góor di ci toog ak di ci wéeru ak possibilité am yooyu yëpp ngir jigéen ñi ah, mu ne waan abi Muusa mu ngi jële xadis bi ci bàyyi Muusa al Ash'ari muy Abdallah ibn Qays ko woon ci Ash'ari yu ne yi ca waa Yaman radiyallahu anhu yal na yàlla bécc moom anna rasulullah kenn ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala nee na xurrima xaraamal nañ libaasul xariiri col koog sooy wa dahabi ak li nga xam ne mooy or ala zukuri ummati yi ci saw kaw góori xeet wa xilla te dagal nañ lañ ko li inaatihim lii moo gën a leeral xadiis xam nga biñ jógee Seydina Ali bi waxoon nañ la riwaaya bi imaamu Nawawi indi hmm? indiwul li wa uhilla li inaasihim sauf riwaay imaam Ibn Maaja bi moo ko ndax moom bu imaam Abu Daawud leen di lii nag Seydina Abu Muusa fii leeral loolu ah te ne Yonent salaam nee na dañoo xaraamal sol sooy ci lubsal xariiri libaasal xariiri wa dahabi ak oor waaw góor du ami takkaay waaw li ñu doon wax sax ñu naan góor gi ami takkaay yàlla tere ñu ne sëriñ bi ami takkaay waaw. te loolu taxawoon nañ ci hadith Seydina Hudayfa eh, ak Seydina na Ummu Salama laata ñuy eh, dugg ci eh, buntu bi téere kitaabul libaas bi kon loolu lu ama am solo la kon góor du am ay takkaayam waaw <laughs> yàlla tere ñu ne sëriñ bi daa am takkaayam quoi waaw gaa ne ne ñoo miir ci loolu di transe ci loolu ndax daa moom daal boo ko gisee rek kay waaye kii moo rafet nu mu rafete ku def lu yàlla tere nan la mën a rafete rafetut waaw bàyyi leen di rey seen xel yéeg di di dox dox lu parce que di wéy baayam wala di wéy maamam loolu du ci dara laa wax li xaraam xaraam na waaw <laughs> ah kon mu ne ah, yeneen saa salaam kon tere na nee na xurima xaraamal nañ libaasul xariiri sol sooy wa dahabi ak li nga xam ne mooy or ala zukuri ummati ci sama góori xeet wa la dagalal nañ la ko nag li inaasihim ñeel seen jigéen ñi mu ne rawahu hadis bi de solo na ko at-Tirmidhi di al imam Abu Isa at-Tirmidhi wa qaala mu ne hadithun hadith la hasanun bu baax sahihun bu wér léegi laaj bi mooy est-ce rek ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad moom dong eh, so eh, imaam at-Tirmidhi dong déet solo na ko na ko noon beneen Ahmad bi ci waa kutubu sitta muy al imaam Ahmad ibnu Shu'ayb Abu Abdirrahman an-Nasa'i rahmatullah al-jami' al imaamu Tirmidhi ab mu ngi ko di ci abwaabul libaasi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fil hariiri wa Mansuur mu nekk ñu nettali mooy Ishaq ibn Mansur ibn Bahram al-Kawsaj ah Abu Yaqub al-Marwazi an-Naysaburi rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdullah ibn Numayr mu nekk ñu nettali mooy Abdullah ibn Numayr ah <laughs> Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah abu hisham alhamadaniyu alkufiyu rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana ubaydillah ibn umar mu nekk nettali mooy ubaydillah ibn umar ibn hafs ibn asim ibn umar ibn al-khattab mooy al-umariyu almadaniyu abu uthman radiyallahu taala anhum an nafi'in moo ko jële ci nafi' mawla abdillah ibn umar ibn al-khattab abu abdillah an sa'id ibn abi hind moo ko jële ci sa'id ibn abi hind al-fazariyu mawlahum al-madaniyu rahimahullahu taala le moom an abi mu jël ko Seydina Abu Musa al-Ash'ari euh, sauf que euh, Sa'id ibn Hind à vrai dire jëlawul ci Abu Musa directement waaw dama diit way mana la si ah ñi toppatoo mbir mi dañoo ko wax imam al-Hafiz ibn Hajar nee na thiqatun arsala an Abi Musa waaw moom ku dëgër la de waaye euh, def na irsal ci Seydina Abu Musa al-Ash'ari ku ku dëgër la woon nag siqatun mashhur la imam az wax waaye dafa def irsaal mooy loo xam ne ndax ndax dajewul jëlewul ci ki nga xamante ne nii mooy Seydina Abu Musa al-Ash'ari directement te lii ci moom la ko jële voilà moo tax am ñenn ñoo xamante ne dañ ne hadis bi kon am na rupture voilà <laughs> même bu imaamu Tirmidhi ne hasanun sahih hein non hadis bi am na rupture parce euh, kat Eh, eh, eh, Sa'id ibn Abi Hind jotewul Seydina Abu Musa kon an Abi Musa ana kan moo nekk ci diggante bi mystère mis mystère <laughs> waaw kon loolu lu ama al imaamu al imaam al solo daal di koy wéral ak imaam at-Tabarani sauf que problème bi yëpp la mooy Sa'id ibn Abi Hind an Abi Musa Abu Hatim mu ne lam yalqahu Eh? Sa'id ibn Abi Hind jotewul dajewul ak Seydina Abu Muusa waaw al imaam ad-Daaraqutni rahimahullah ci al-Ilal mu ne lam yasma Sa'id ibn Abi Hind min Abi Muusa mu ne Sa'id ibn Abi Hind déggawul ci Abu Muusa dara al-Ash'ari radiyallahu anhu waaw kon moo tax al imaam Ibn Hibbaan ci Sahiiham mu ne hadiisu Sa'id ibn Abi Hind an Abi Muusa ma'luul laa yasih mu ne hadiis bi bi nga xam ne mooy bii ak tamit xadis boo dégg ñu ne la Sa'id ibn Abi Hind moo ko jëlee directement ci Seydina Abu Muusa loolu xadis la boo xamante ne daa am problème laa yasihhu wéru waaw mooy xadis bii la ci jubloon particulièrement waaw mu ne nag wa qad ruwiya min tariq Yahya ibn Sulaym an Ubaydillah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar mu ne tax xadis bi soloo nañ ko mu jaar ci yoonu Yahya ibn Sulaym mu jëlee ko ci Ubaydillah ibn Umar an Nafi' Nafi' boobu jëlewu ko ci Sa'id ibn Abi Hind moom boobu ci Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu loolu mu ne imaam ad-Daaraqutni moo ko tudd al-Ilal waaye imaam ad-Daaraqutni da cee teg ne wa sahihu li dëgër ci hadis bi yoon gi mu jaar mooy an Naafi' an Sa'id ibn Abi Hind an Abi Muusa jaarul Seydina Naafi' jëlewu ko fenn ci Abdallah ibn Umar ci Sa'id ibn Abi Hind la ko jële Sa'id ibn Abi Hind ne an Abi Muusa te wax na la ci nekk waaw kon mu ngi noonu ne ndax imaamu Naafi' dañoo wute ci moom ñeen ñi ne ci Ubaydillah Ubaydillah ah Ibnu Umar moo ko jëlee ci Naafi' mu jëlee ko Sa'id ibn Abi Hind ñeneen ñi ne non eh, eh, am na sax riwaay boo xam ne comme ni ko boroom kii Tuhfatul Ahwazi al al al al al Mubarakfuri ash-Shaykh rahimahullah daal di waxe kene am na sax ñu ne hadith bi Abdallah ibn Umar boo xam ne jaar na ci moom. al-Umari ah, ah mu jële ko ci Naafi' ah, mooy al-Umari mi ngi sànq ah muy Ubaydillah maanaam Abdallah Ubaydillah ibn Umar jële ko ci Naafi' ah, hmm, moom léegi an Sa'id an rajulin an Abi Musa waaw mu jële ko ci benn waay mu jële ko ci Abu Musa te lool al imaam Shawkaani ci an-Nayl mu ngi koy indi di leeral affaire boobu ne loolu am na te bu boobaa lu mu ci man di demee mooy am na rupture voilà moo tax bu imaam at-Tirmidhi ne hadithun hasanun sahih ama dañ naan bi shawahidi ci leneen yoo xam ne ñoo koy appuyer comme hadith Seydina Ali bi ñu génn radiyallahu ta'ala anhu moo tax al imaam at-Tirmidhi loolu du ñàkk loolu la xam te moo tax mu ne xadis kon xasanun saxiix ndax am na yeneen moo tax bi mu ko waxee xoolal imaamu Tirmidi nañ jël li nga xam ne kon wax nañ la càllale bi kon nag moom mu ne haddathana kon nu waxaat ko rek jàll Ishaaq ibn Mansuur qaala haddathana Abdullah ibn Numayr qaala haddathana Ubaydullah ibn Umar an Naafi' an Sa'iid ibn Abi Hind an Abi Muusaa al-Ash'ari radiyallahu anil jamii' anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala hurrima libaasul hariiri wa dhahabi ala dhukuuri ummati alhamdulillah wa uhilla li inaasihim mu ne yonent ma nay saa saam nee na xaraamal nañ col koog sooy ak oor ci sama góori xeet waaye dagal nañ ko samay jigéen ci jigéenu xeet bi waaw mu ne wa fil baabi an Umar hadis bi ci buntu bi jëlee nañ ko Seydina Umar gisoon nañ hadisam yi jiitu woon ci wàllu xarir wa Ali gis nañ hadisam sànq bi ne woon ci kaw ah wa Uqbat ibn Amir wa Anas wa Hudhayfa wa Ummi Hani wa Abdillah ibn Amr wa Imran ibn Husayn wa Abdillah ibn Zubayr wa Jabir wa Abi Rayhana wa Ibn Umar wal Bara hadha hadithun hasanun sahih nii la ko al imam at-Tirmidhi indi mooy kon daa loo xam ne sahihun euh, li ghayri dafa wér ngir yeneen yi nga xam ne ñooy ñëw di ko appuyer sinon am na rupture fii am na dog ab dog bu am diggante Sa'id ibn Abi Hind ak ki nga xam ne mooy Seydina Mawlana Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum hadis bi mooy li ñu waxoon ci hadisu bi ñu romboon c'est la même chose bu Seydina Ali bi ñoo bokk li ñuy wax mooy ne xadis bi day won ne kon mooy tere gi yonent saa salaam tere sol o sooy ak or góor jigéen ci yam non jigéen dégloo góor góor xale ak ndaw a ci yam voilà góor waaw <laughs> waaw kay te bu boobaa euh, euh, bu ñu ko solee ñoom xale yi nag moom du xaram waaye ñaareel ko solal ñooy am bi waaw yéen yam bàkkaar gënu na xale bi wax nañ la sànq rufi al qalam kon nag mu ngi noonu waaw léegi nag. Euh, euh, zahab bi nag waxuñ la ne góor goo xamante ne ni day jaay ay or loolu kenn waxu la da koo xaraamana ah. liñ ci jublu fii yeneen saa sallam waaw loolu lu am solo mooy alxuli mooy yi xam ne takkaay voilà moom laa <laughs> moo la ma la góor du amee takkaay ñu naan takkaay oram yeeg nangam déedéet waaw loolu la wax mais góor goo xam ne càmm la bijoutier di jaay ay oram ah ñe di ga adi ko yoy eh, càmm kaay dem fekk ko ca marché caaro yi wala ca marché occas muy ma ne ko ah caam man di dégg naa xadis boo xam ne te yow mii ni nga gënee xadis ni nga bëgg xadis ah yeneen saa salaam nee na xur xurrima libaasu ñu mu wala waaw libaas la wax non man waxuma boobu xadis sayna Ali bi ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam axada xariiran fa ja'alahu fi yaminihi wa zahaban fa ja'alahu fi shimalihi thumma qaala haadayni xaraamun ala dhukuri ummati dafa jël Seydina Ali laa dégg laa gis hadis muy wax loolu radiyallahu anhu kene yeneen tubaabay saa saam dafa jël xariir sooy teg ko ci loxo ndejooram jël or teg ko ci loxo càmmoñam ni ñaar yii de dañoo xaraam sama góore xeet kon yow xaraam na ngay jaay lii déet dañ naan non sol ngi lay wax te moom la hadis Abu Musa bi di leeral ne libaasul xariir hurrima libaasul xariir wa mooy sol sooy ak sol or ci góor. waaw goneeg ndaw a ci yam nag waaw waaw waaw waaw fidda it c'est la même chose ah mooy góor du ami takkaay fidda loolu la waxoon liñ ko permettre ci xaatam mooy ci eh, bu dee eh, xaalis la mooy li nga xam ne du dépasser six grammes comme niñ la ko waxe woon bagg loolu képp la waaw kon nag ba pare mu dagan li nga xamante ne mooy jigéenu xeet bi waaw jigéen ñoo amuñ ci benn problème kon loolu lépp lu ama am solo la moo xaris bee ñoo ja ñoo ñoo bokk lu ñuy wax di euh, lëkkaale ma bunt bi di dëgëral di wane li tax imaamu Nawawi tudde noon bunt bi kene sol tahrimu libaasil harir ala rijal kon sol sooy daal dafa xaraam ci góor ñi waaye dagan yi nga xawa jawaazi libaasihi linnisaa kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala